baada audu billahi min alsheytaan alrajim walawlaa id samictumuhu qultum maa yakunu lanaa an natakallama bi haadaa subhaanaka haadaa buhtaanun cadiim suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaab fukk bi li nga xam ne ak juróom benn mu ne walawlaa budul woon ne ba léegi mu ngi wax jullit ñi di wax tamit ba àddina biy tukki ak ñun ñii bu ñu déggee wax yoo xamante ne wax la ju ñaaw ju ñuy toxal ci suñu mbokk jullit ñu war a doxale nii nii amul naan ñële lañ doon wax de ñun la da ko wàcce ngir ñun tamit ñu ciy fajoo ba yawmal qiyaam te képp koo xam ne doxaloo lii na la leer ne ci ay tuuxi duuna ngay dëkk saa su ne mooy fu ne ci rëccu ngay mujj ndax ginnaaw gi de façon dëgg gi dina leer yow nag ngay rëccu ginnaaw bi nga xam ne mooy rëccu weesu na nga naan ah man de moom nit gi diwa ma dugaloon de wax dëgg yàlla moom de dama ko wóolu woon jàppoon naa li muy wax noonu la demee woon dëgg te yoo demewul dara moo tax boo gisee nit ñi ñun ñu nekk ñoo xamante ne nii. traitement des informations nan la ñu xabaar bu ñu dikkal nan lañ koy nangook nuñ ko dul nangoowe ñàkk koo xam li tax mu dal mooy dañoo waroon a nekk ñoo xamante ne buñ doxaloon lii alquran di wax mooy ne rumeur yu bari ba ci ay coronavirus bi gaay di wax ku nekk di wax say wax yoo xamante ne tegu ko fet ay lii ak wa xew walla lii fii la jógee te boo ko nee ana sa preuve amul preuve loolu lépp ñàkk de manque de personnalité la ndax nit boo amee personnalité waroo di ja avance di wax loo xamante ne nii buñ la fan nga ko jële yow manoo wax fan nga ko jële dangaa waroo a tëj sa gémmiñ ba mu leer la nga door a wax bu la leerul nga noppi te loolu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax man kaana képp koo xamante ne dafa nekk yu'minu di gëm billaahi ci borom bi tabaaraka wa taala bés pénc ba fal yaqul bu ñëwee bay ubbi gémmiñam gi di wax na wax xayran yiiw aw li yasmut wala mu tëj gémmiñam noppi loolu ñun ñépp a ko bokkal presque waaye kan moo koy doxal allahul mustaan kan mooy doxal loolu mooy di xuus di wax ci débat yoo xam ne concerné wu la parce que amoo ci xam-xam lan moo tax ñu foog ne lépp lu xew lu nekk ñun dañ cee war a wax mu bi ba nekk daal denn ubbi wax sa xalaat diine du wax sa xalaat dew nit ñi du wax sa xalaat yi xew soit booy wax ubbi sa gémmiñ na la leer waaye yow tamit mi nga xam ne da ngaa toog sa yor sa téléphone yor sa yi nga xam ne sa whatsapp luñ la jox nga daal di koy partager yàggaa yooyoo yépp bala ngay partager dara daa war a leer mu leer na ne lii tukkee na fi nga xamante ne fu wóor la bu dee information lu leer nga war ko toxal bu dee ne ñu la naan yonent bi alei saatu salaam nee na dafa war a leer nga war koo door toxal waaye ñëw ay loo xam ne mawdu' la loo xam ne dañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye nag jéggi na dayoo mooy ne mooy ku ko dégg daal yéeme na yow extraordinaire na ñu yónnee la ko nga jàpp di ko partager di bokk nga ci ñi nga xam ne ci chaînon bi ci li nga xam ne mooy gis nga silsila gi mooy seen bi nga xam ne chaîne u kàcc gi yow yaa ngi ci biir te yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni mu newee ci saxiixu imaamu muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi ak yeneen téere waxoon na képp koo xam ne daf maa nettali nettali boo xam ne noonu waaye daal bu ñëw wóor di ko nettali kooku na ko leer ne kenn la ci ñiy expliquer ñi nga xam ne waxuñu lu am kon nag yii dafa nekk yu ama am solo yoo xam ne yu simple la yu ñu alquran wax bu ñu ko doxale woon wallahi dañuy nekk ñoo xam ne dañuy génn ci àddina bi booy génn ci àddina bi sa xol day féex booy dund sa xol day féex kenn du la nettalee kàcc kenn du ñëw di la nettalee jëw kenn du ñëw di la taxal ay rumeur dina ko yónni ci whatsapp yeeg di la ko transférer mukk ndax dinañ xam ne ah diw de bés boo ko joxee dina ko lëñbët dina ko seet ndax lii wér naam wérul te loolu mooy normal alxuraan ñu ko wax di moo ne lawla moo lan moo teewoon ba ni samiyatu mu ba ngeen ko déggee wax joo jëlee ñu doon wax ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha ñu mel ni moom mooy bépp xabaar boo xamante ne nii bu jaaruwul la bu ñu lay nettali ci sa mbokk jullit lan moo tee ba kultum waxu ngeen yéen maat maa yakunu lana ñun waruñu de te ñun dañoo nekkul sax an natakallama di waxtaan di xuus tey tey tey discuter bi hada ci discussion bi ci débat bi ci wax ji nekk ci di ci xuus di wax duñu ko def de parce que lii subhaanaka ngeen woo gàcc nga laamaa seen borom daal di koy setal moom borom bi ci li nga xam ne ñi xamul dara moom lañ koy jéem a taqal te taqu dara moom mi nga xam ne mooy alquddus tabaaraka wa taala subhaanaka gàcc nga laamaa yow ñoo ngi fee ci say géej haadaa lii ñu dégg buhtaanun aw duur la mu màgg mooy demewul noonu suñu borom nag wax woo ñu saxaaba yoo yëre xuusoon ci mbir mi waaye ak jullit bu ne ba ni ngay génne àddina ya'idukumullah borom bi ne maa ngi leen di waar an ta'udu li mislihi abada képp képp koo xamante ni yéen mbooloo moomu ñoom Seydina Mistah ñoom Seydina Hassan ñoom Seydatuna Hamna bint Jahsh radiyallahu anhum ak ñeneen ñi waaye mooy ne ak ñiy dund ba addina bi tukki képp koo xam ne lu mel nii mas naa dal ñuy wax ci sa mbokku jullit lenn walla te sa mbokku jullit nekkul nga xam ko rek de nga toog fii ñu naan la walla xoolal rek sa waay ah Arabie saoudite dégg naa lu bon lii lañu def naar yi nii rek la ñu mel mooy façon wax yooyu yépp nettali naan ba pare naan naar yi aka ñoo saay-saay ñu la waxee yow léegi fan nga ko teg parce que rek dégg nga fa nga jóge wala fa nga miin fa nga nekk yow ñoon la ñuy waxe ngay wax loolu léegi yow ñooñu xalaatoo yow bés pénc yow sa borom dina la laaj ña ne woon dañoo saay-saay fan nga ko teg wal iyaadu billah ñun dafa mel ni duñu xalaat nga gis yoo xamante ne yu garaw naan wala dégg naa gis nga waayow waa tarixa sangam aka ñoo yées boo leen waxee foo ko teg manu koo tege fenn waa tariixa sàngam waa yow tiijaan yi ñii ak ñoo yées buñ la nee yow parce que rek am murid nga boo xam ne yow neexuñu la léegi ngay wax loolu buñ la nee foo ko teg manoo ko wala yow ab murid nga ab tiijaan nga boo xam ne naan murid yi ñoo yées wala ñoom buñ la nee foo ko teg amoo foo ko teg kooku est-ce que mu ngi xalaat benn seconde que ne bés penc dinañ ko taxaw ne ko loolu nga waxoon benn preuve bu koy wane ne loolu bu koy saxal te bu ko andiwul mais ñooñu ñëpp lan la leen di jéggaloo ñun moo tax ñun vraiment ñun dañoo am vrai ci de sérieux problème au ne nag ñu nekk ci yooyu mu doy ñu surtout li nga xam ne moom la ñuy jóg ngir faj ko ñu nekk fi di polémiquer ci ay diw xoolal diw lii lay def yow toppatool sa bopp sa góom yi nekk ak yow fexeel nga faj leen moo gën nga nekk ci piccu nit ñi di ci lëñbët loolu lépp ku nekk sa bopp doy na la ngir nga xamante ne nii ngir nga muccoo lëj de kon suñu borom ne ya'idukum maa ngi leen di waar an ta'udu li misli képp koo xam ne lu mel nii mën na laa dal ngay dellu ci lu mel nii abadan ba faw mooy ku mu daloon xamoo ko yaa ngi koy door a dégg mucc tuumal ne man dootuma ko def duma toog fii ñu naan ñu waaye ngay mbokku afghan yi fële ay terroristes yu bon lañ nii lañ met tubaab yee koy wax ñu koy wax média yoo xamante ne ay yéeféer lañu gëmuñu li nga gëm jàpp nañ ne ku gëm loolu ab dof nga ñuy diaboliser say bokk fële di la wan ay faux ay fausse image yow nga sukkandiku ci lool di wax sa bokk jullit ñoo xamante ne yéenay bokk di wax ashhadu an la ilaha illallah di jullee doo kii nga xamante ne nii moom jàpp na ne képp ko ashhadu an la ilaha illallah kooku am dof la te bopp bi wérul kooku dina la wax ci sa mbokku julli lu dul noonu du koy gëm ba pare di leen wax lu ñaaw yow na la leer ne ku mel noonu doon nga ko def xamoo ko suñu borom nee na nag ya'idukumullah boroom bi nee na maa ngi leen di waar da an ta'udu ngeen dem tuub leen léegi ku ko doon kii ba soo ko xam commencé léegi nga tuub te bu ci dellooti te koo xam bu koy def boo ko mënee laay biir laay ko biir mu noppi ci yooyu yoonam new ci xamu ci lu leer na toog ne man daal allahu a'lam borom bi daal mooy nga xam dëgg-dëgg man xaw ma borom bi duma laaj mukk ñëw lan moo tax keroog ca débat ba waxoo woon du ma ko wax de ba ñuy wax diw naan moo def nangam ak nangam lan moo tax yow waxoo woon li ñu wax boroom bi du la ko laaj mooy mu nit ku muus da ngay muccal sa bopp muccal li nga xamante ne nii mooy ñi nga ñi nga xam ne ñoom nga mën a laaj biir mu ne kon borom bi ne maa ngi leen di waar en temps du di leen artu en du ngeen di dellu li lu mel ni lii abadan ba faw in kuntum neem nekk ngeen mu'minina way ngëm yàlla way réeréelu Ubay moom moom de toute façon mbir mi teewu koo defaat la mu doon def waaye ñu gëm yàlla ñoom Seydina Hassan ñoom Seydina Misbah ñoom Seydina Hamna Seydatuna Hamna radiyallahu anhum ñoom dañoo tuub tuub gu sell mooy loolu la nit noon ngay mel doo rëy rëylu naan nuy waay waay woo ma ne man daal damay continuer continuer wa asarru léegi continuer leen ngeen xool borom bi lan lay teg ci kanam wa yubayyinu Allahu te borom bi mooy ki nga xam ne moo ngeen doxe ko wallaahu te borom bi alimun aji la xakimun mooy ki nga xam ne moo xere ñaate mu ne innal ladina gaa yi nga xamante ne nii yuhibbuna dañoo sopp lool an tashi'a al fahishatu mooy mu daal di siiw li nga xam ne mooy mooy lu bon mooy ko ñoo xam ne ñoom li leen li leen gënal daal te ñu ko mooy mooy daal moom na na ak mbon di siiw fil ladina amanu ci biir ñi nga xamante ni nii ñoom ñoo gëm borom bi tabaraka wa taala lahum la leen adabun mbugal alimun goo xam ne ko taratar la fi dunya fii ci àddina wal axira ak al mooy bala ñoo faatu dinaa leen mbugal tàllaaxira maa ngi leen fay xaaral mbugal mu tar wallaahu tabaram di ya'lamu mooy ki xam dëgg-dëgg wa antum te yéen nit ñi laa na xamu ngeen de walaw laa fadlullahi aleykum mu waxati ko ndax am solo ñetteeli yoon muy wax walaw laa fadlullahi aleykum ñaari ci laa ci ci ci xaw-xaw bii beneen bi gisoon nañ ko ci lu jiitu mu ne walaw laa fadlullahi aleykum walaw laa budul woon fadlullahi ngëneelu yàlla aleykum gi nga xamante ne ci seen kaw mboolem jullit ñi wa rahmatu ak yërmandeem tese wa anna allaha ta borom bi tabaraka wa taala raufun mooy ki nga xam mooy bu dul moom ngeen perte ngeen nekk ñoo xam ne leen di kuddus ñoo xamante ni da ngeen di torox wa anna allaha ta borom bi tabaraka wa taala raufun mooy ki ñeewante ci jaamam yi de rahimun ki nga xamante ne nii mooy aji yërëmaa kon la kon mbir mi lii la képp koo xamante ne lii la mooy da ne li ñu bëgg daal lenn la mooy daal fekk ñu naan jullit ñi moom fekk que ñu naan jullit ñu ngi ci jàmm looloo koy déranger foo jaar daal dina fexe créer ab histoire wala ab xuloo wala ab xeex ci seen biir ñooñu la suñu borom ne ñooñu de gis nga gaa yooyu dina leen li mbugal mu teebu mu tar moo leen ñeel fii ci àddina ak alaaxira nga xam ne lu ñaaw fu ñu dooree ñu ngi xool ñi nga xam ne rawatina ñi nga xam ne ñooy ñi jiite ñi nga xam ne ñooy modèle yi ci jullit ñi di fexe di xool sëriñ si ana naka lañ leen di tuumaale ci yoo xamante ne day tax nit ñi baleen wala ustaas yi nga xam ne diine kese lañ leen xamee topp sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñuy ut luñ leen di tuumaale ak tamit di yàq seen der ci biir jullit ñi ñooñu boroom bi nee na gis nga kooku moom mbugal mu tar ñeel na ko fii ci àddina te allaaxira yi looloo koy ñeel de loolu moom biyaboo mu leer dafa am ñoo xamante ne mooy mafaatiixu shar yooyu nga xam ne borom caabi yi yu bon yooyu yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax taxaw buntu safara képp ku leen topp ñu daal di la fay ne dabaj dugal la ci biir mooy façon wii nga xam ne li ñu bëgg yëpp mooy jullit ñi daal lu ñaaw di xaw seen biir